mu doon Abdurrahman ibn Kaab ibn Amr ibn Awf ibn Mabdhul ibn Amr al ansaariyu al maazini di Abu Layla Abdurrahman kon la tuddoon di doomi Kaab Kaab di doomi Amr Amr di doomi Awf Awf di doomi Mabdhul Mabdhul di doomi Amr al ansaari moom Abdurrahmaan bokkoon ci kojug waa ansaar al maazini ci waa banu maazin Abu Layla moo doon dàkkantalam Abu Layla waaw imaam Ibn Isxaaq kon raxmatullaahi alayhi imaam ibn Sa'd imaam ibn Sa'd nee na shahida Uhudan wal Xandaq wa ma ba'daha nee na fekke na ghazwatu Uhud wal Xandaq fekke na ghazwatul Xandaq ghazwatul Xandaq huwa ghazwatul Ahzab les coalisés contre l'islam ñi ñëwoon ngir xare si ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fekke na lool wamaa baadaha ak xare yonent bi sallallahu alayhi wasallama yi xew ci ginnaaw yépp moom mi fekke na ko di abdirahmaan ibn Ka'b abu layla bi ñuy waajal ghazwatu Tabuk muy dernier xare bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xare hein imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi nee na bokk na ci mbooloo mi nga xam ne ci biir jullit ñu gëm ñi radiyallahu anhum newoon juróom-ñaari nit defoon nañu délégation ndax seenu ñàkk ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam di sàkku ci moom ngir mu yen leen utal leen ay gëléem yoo xam ne moom lañuy war ba mën a dem ànd ak moom ci xare bii di ghazwatu Tabuk contre les byzantins euh, waa Ruum bokk kon ci ñi aaya bi wax ne tawallaw wala ala la ma ida ma atawka li taxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum caley tawallaw wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun bokk ci ñooñu nga xam ne ñoom ba ñu dikkalee yonent bi aleyhi salaatu salaam da ne trouvé wu ma lu ma leen jox ñuy tourner dellu di jooy seen rongoñ yi seen bët fees dell di di di jooy ndax ñàkk am lu ñu dépensé ñu ginoon leen xam ci albaakoon ci ñi nga xam ne ñooy jooykat yi imaam ibn Isxaaq nee bokk na ci ñooñu abu layla wa abu layla abdurrahman ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nag dund na ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee nañu mu ngi faatu ci feewu xilaafa sayiduna Umar ibn al-Xattaabi mooy l'année euh, l'an vingt année vingt yi euh, ci la génn àddina laata jeexitalu xilaafa seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aali al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma